wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'd fa inna asdaqal hadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kullu muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bislaam moo di assalaamu aleykum wa rahmatullah di santaat borom bi di santaat borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko dimbali ko ci dellusiwaat ci sunu jotaay bi di waxtaanu fajar ñu ci ànd ak yéen ci téere bi di aljaami' fi sunani wal aadaab walmagaazi waltaarix li abi muhammad abdillah ibni abi zeydin alqayrawaani alayhi raxmatu ñaan sunu boroom tabaaraka wa taala ñu jàmm def jàmm ci réew mi def ko ci mboolem réew jullit yépp di ko ñaan mu wërsëgal ñu ak sellal sunuy pas-pas ak sunuy wax tey ji incha allah dañuy dugg ci beneen tomb ba dañoo tàmbali téere bi mooy mu jëm ci taarifu anil kitaab mooy xamle téere bi nga war a jàng ba mu jeex incha allah te moo di aljaami fi sunani wal aadaab wal maghazi nag du yem ci benn jotaay jombul xëy na suba wala ginnaaw suba day lay door a jeex incha allah téere bi comme ni ngeen ko xamee dafa doon loo xam ne mi ngi ñu ngi ko dippee aljaami mooy loo xam ne dafa dajale lu bari nga mi ngi jëm ci a sunan mooy aji ci ay pas-pas ak yoon yi nit ki war a jaar ak méthode am doxalinam ak i ngëneel wal aadaabi aki teggin waaye wal maghazi wa taarix mu jëm ci loo xam ne itam da aju ci ay xare ak jaar-jaari jamono bala ñu ñëw ci xamle téere bi danañ def ay interdiction yoo xam ne yu ñuy jiital la yoo xam ne yu mënta ñàkk la ci ñu xam ko ci mbirum wàllu taalif lu aju ci wàllu taalif ak lu aju ci itam téere bi nga xam ne moom lañ bëgg a xamle incha allah téere bi buñ koy jàng ba ca biir danañ am wala buñ ko xamlee ba noppi rek incha allah ci xamle gi dana ci wane ne am na benn terme bu ñu faral di dégg ci sénégalais wala sax lenn ci sàkkati xam-xam yi ñu koy faral di wax téere bi def koy dafay weddi loolu téere bi dafay doon loo xam ne dafay neenal wax jooju nga xam ne dañ koy faral di wax rawatina ñi nga xam ne ñooy tënk seen bopp ci ay yoon yoo xam ne dafay juyoog la as-salafu saalix jàppoon fa salafu saalix jaaroon da leen di ñuy wax ne fil fiqhi yattabi'una malika wa fil aqidati yattabi'una wa fi tariqati wa suluuk yattabi'uuna al-Junayda maanaam fi fiqhi Maliki fi fiqhi Malikin wa aqdi al-Ash'ari wa fi tariqati al-Junaydi as-Saalik wala fi aqdi fi aqdi al-Ash'ari wa fiqhi Maliki wa fi tariqati wa fi tariqati al-Junaydi as-Saalik maanaam ñoom dañuy wax ne bu dee ci pas-pas ki nga xam ne mooy léegi ki ñuy topp moo di al-imaam al-Ash'ari rahmatullahi alayhi moom la ñuy askadale alfirqa al ashariya maanaam al ashaira ci moom la ñuy askano waaye bu dee ci fiq mu aju ci wàllum ni ñuy julleeg ni ñuy wooreeg ñi jàppoog yu mel noonu ñee nag ñi topp moo di al imaamu Malik alayhi rahmatu rabbil alamin waaye bu dee ci suluk nag mooy tariqa ñeen bi dañuy yo dañuy topp tasawuf te mooy yoonu al Junayd shakka ci ne du wax joo xam ne wax ju baax la du métode boo xam ne itam méthode bu baax la maanaam séparé gi ñu séparé yi nga xam ne mooy xaaji diine yi kenn ku nekk ñu ne daa am kuñ cay topp loolu la muy tekki mooy wóoluwuñ wóoluwuñ leen ñoom ñett ñooñu wóoluwuñ kenn ca ñoom ci ci leneen la ca des maanaam su fekkee nee na alimaam al ashari bu dee ci fiq ci aqida moom la ñuy topp kon day mel ni fiqam doyu leen yoonam itam mu jaaroon ci wàllu li muy jaamoo yàlla ci wàllu doxalinam doyu leen bu dee nee nañ ci wàllu ni ñuy julleeg ni ñuy woore la ñuy topp kon pas-pas imaam Malik leen méthode am itam te mooy doxalinam doyu leen boo dee al Junayd nee na moom la ñuy topp ci wàllu suluk ci wàllu comportement ci wàllu ay jikko kon pas-pasam doyu leen nañuy jaamoo yàlla itam ci wàllu fiq itam julleeg woor yi doyu leen doyu leen moom kooku doyu leen moo tax jëlewuñ ko ci moom loolu nag laa chàkk ci ne kenn xamul lu doon téere boobu dafa téere bi dafa weddi lu mel noonu parce que téere bi day jàngale pas-pasu alimaam nga xam ne moo di pas-pas di jàngal di jàngale yoon moom jaaroon xam ne ci daan daan jaamoo yàlla ci wàllu ask ci wàllu teggi nag yu mel noonu waaye di jàngale itam fi xam loolu du lu wér maanaam nit ki ki nga xamee ne da koo topp mu doon loo xamee ne doon koo xam ne ku pas-pasam wér la yoonam baax la kooku jërut muy jëlaat yeneen yeneen di jëm di leen askanale yenn ci xaaju diine di wax ne ci ñoom la koy jële déedéet ginnaaw alimaam Malik moom lañ topp ci wàllu fiq ni leen fiqam doyee ci wàllu na ñuy jaamu yàlla ak ni ñuy jàppee ak ni ñuy jullee dëgg dëgg dëgg bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax yépp koo xam ne doy na la ci ni ngay jàppoo ba li ngay jàppoo ci moom nga koy jëlee masala yaa ngi ci aju ak ni ngay julli nga xam ne julli mooy li gën a foor ginnaaw ñaari baati seede yi ñooy aja Makka yëpp ci mu ngi koy jëlee. war nag pas-pasam war na laa mën doy. lu tax nga fi bàyyi pas-pasam di topp al-Ash'ari waaw te ci ngirum imaam Malik waaw wala kon pas-pas ba Malik façon daa bokkut ak ba al imaam al-Ash'ari façon bu dee ci wàllu suluk ci wàllu comportement nga ne da ngay dellu ci al waaw di fi mu jaaroon yoon boobu bi Imaam Malik jaaroon daa maanaam da koo gën kon loolu téere bii da la koy day jàngal ci ne loolu du yoon du méthode bu baax ci pas-pas ci kii nga bu dee ci pas-pas ci kii ngay jëlee bu dee ci fiqh ci kii ngay jëlee bu dee ci yoonu suluku ay comportement ci kii ngay jël loolu lay jaaxaat la maanaam diina ji ci kenn lañ koy jëlee mooy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci pas-pas ak lépp loolu lu jar xel la. pas-pas ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy jëlee ci wàllu fiqri yi jaamu yàlla dëgg la nag imaam yi dañ koy jàngale waaye boo ci topp tamu tamu toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la shakka ci ne jëru nga def xaaj ak seen xam nga ne al ashaira ci buntu pas-pas dañ cee jeng maanaam yoon yu ñu war a jaar bokkut ak fi salafu saalih jaaroon bu dee sufiyanke itam la shakka ci ne kenn du tuuma imaamul junayd al imaamul junayd la chaque ci ne du moom moo fondé du jàggeen dafa amoon ab tarixa bu ñuy tuddee sufiyanke déedéet loolu loolu ay caaxaan la rek euh, amutoon aw yoon nekk jamonoom nekkutoon aw yoon woo xam ne dafa nekk lu fondé nii rek comme ni sufiyanke yi xam ni déedéet dëgg la lu dañoo siiwoo woon lool ci wàllu li nga xamee ne moo di wàllu suluk wàllu wàllu dëddu àdduna yu mel noonu waaye la chaque ci ne njub ba gën a jub mooy njubug yonente bi sallallahu alayhi kon alimam Malik nga xam ne ci moom Ah, ay pas-pas yu muy sos wala ay yoon yu muy sos sunna rek bar lim ci tare woon jéggi na dayoo te loolu dana feeñ ci téere bi o oh, ni mu leen doyee ci wàllu fiq waroon na lema day doy wàllu pas-pasam waroon na leen a doy wàllu comportement am na ñuy jaamoo yàlla parce que téere bi loolu lay jàngale pas-pas yu Maalik hmm. yoon yu mu daan jaar tegginam yëpp da ciy duggaale incha allah parce que lu ëpp ci la muy wax ci ci la koy jëlee imaam Maalik li muy wax ci sunna ci alayhi salaatu ci dalil ci la koy teg waaye ànd ak loolu lépp lu ci mën a xew jullit bi ña topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ca dolli ko waat moo di munta ñàkk ñuy dellu ci téere as-salafu saalih maanaam mag ñu baax ñi mais saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam maanaam ma kutubu salaf li fi jublu rek moo di ñi ñëw ci ginnaaw ñetti seekal yooyu eh, ba jamonoy taalif tàmbalee salafu saalih ña doon taalif mel ni ñi ñëw ci ginnaaw taabi'iin yi atbaa'i taabi'iin ak ñi ci seen ginnaaw di atbaa'il atbaa' ñooñu seen téere yi nga xam ne dañ koo taalif boo jëlee saxaaba yi ñu jàll taabiin yi jàll atbaai taabiin nag ña topp ña toppoon saxaaba ya ak ña topp ca ginnaaw ñooña seen téere yiñ taalif ci wàllu pas-pas nit ki di ci faral di dellu loolu lu ama am solo la maanaam pas-pasam na ko fexe ba na fexe ba jëlee ko ca ñooña maanaam na fexe ba la muy fas na lu ba xool ba xam ñooñu fasoon nañ koom déet ndax ñooñ kat lépp loo xam ne fasuñ ko bokkul ci diine ji loolu la jar a bàyyi xel la kon seeni téere mu cay faral di dellu la ci am solo la parce que moo tax gis nga borom téere bi lu ci ëpp ci téere li muy aju li muy wax ci wàllu pas-pas da koy delloo ci ñooña te imaam Malik la koy dellu te xam ngeen imaam Malik ci ñetteelu seekal bi la bokk ñi nga xam ne ñoo gën ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ñi fi gën ñooy nangam ñooy ñetti siècle yooyu mooy saxaaba yeeg taabi'iin yi ak atbaa'i taabi'iin moom ñetteel ba ci la bokk kon loolu jar a bàyyi xel la euh, beneen bi mooy chaque ci ne maanaam ñoom as-salafu saalix seeni téere da caa nekk li nga xam ne mooy texte si alxuraan ak sunna yiñ jàngale ci wàllu pas-pas ñoom la lu ñu dugal ci seen téere di la jàngal ci ne lii lañ war a fas waaye pas-pas bu nekk ñi nga xam ne bokkuñ ca ñi nga xam ne dañ caa juyoo ci yoon wi nga xam ne mooy yoon wi ñu waroon a jaar kooku itam dañ koy leeralaale ba jullit bi boppam day ubbeeku bu baax a baax kon loolu lu jar a bàyyi xel la la ca dooli ko war moo di téere bi dalay jàngal ci ne bunti diine ñett la bunti pas-pas ak lu aju ci wàllu jaamu yàlla mooy buntu manhaj doxalin ñi jaamoo yàlla ni ñuy julleeg ni ñuy woore mooy almumaarasaat mooy pratique ak bunti jikko mooy jëflanteek doomu aadama yi ndax téere bi ñett yooyu la boole moo tax loolu jar a bàyyi xel la moo loolu sax moomu yóbbu ci beneen tomb ñetteel bi nga xamee ne faaw ñu jàng ko bala ñu dugg ci mbirum xamle téere beeg ya kon diine faaw ñetti lay doon mu door a mën a mat faaw nit ki fas-fasam day doon loo xam ne lu wér la dëppoog sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi la waaye nit ki noonu na muy pratiquer na jaamoo yàlla ay waxam ak jëfam nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon téere bi loolu lay jàngal parce que daa indi ay pas-pas indi itam ay jëf ay appliqué ay pratique mooy doxalin waaye na góorgóorlu itam ci jikkoom na nekk lu rafet sa pas-pas rek du baax rek nga ne jeex na déedéet du ma def déedéet maanaam jikko mooy li nga xam ne moo di taaral doom diine doomu aadama ji lu jar a bàyyi xel la moo tax limaama Abdullah bin Barak daan wax ne kaadal adabu an yakuna sulusay diin maanaam buñ xaajoon diine ñetti xaaj teggin xaw naa doon ñaari ñaari xaaj ya moo tax kenn waru koo sàggane nit ki dafa war a am teggin amub yor jikkoom rafet kum jëflanteer rek kooku da koy naw eh, waaye jikko ju baaxul moom baaxul kooku jurit war na koo daw kem kattanam la ca dalikuwaat moo di téere bi dalay jàngal ci ne fiq kon ñaari fiq la maanaam ñaari signification la am am na lu ñu tuddee alfiqhu al akbar am na lu ñu tuddee alfiqhu al asgar ah parce que téereem bi daf ko tàmbalee ci ay pas-pas xam ngeen ne téereem bi ci ëpp ci wàllu fiq lay jàngale kon da lay jàngal ci ne ñoom dëgg-dëgg ñoom as-salafu saalih buñ daan masaan wax fiq daawuñ ci jublu rek lu aju ci wàllu masala yi ñu xam mooy ay njàpp ak ay jullit yooyu déedéet loolu ci la bokk mais day làmboo leneen lu bokkut ak loola mooy ay pas-pas moo tax fiq bu mag bi fiq bi gën a mag mooy dégg diine xam-xamu diine bi gën a màgg mooy pas-pas nit ki faaw mu jàng ko maanaam nit ki bu fekkee amagut pas-pasam pas-pasam baaxagut ci wàllu diine kooku la chèque ci ni ni ko wut fiq ni ko wut faqih waaw bala moo mën a dégg diine de doon koo xam ne dafa doon ko xam diine tege ca faaw day doon koo xam ne pas-pasam day nekk lu baax day jàng pas-pas xam la ci wér ak la ci baaxut la ca wér ak la ca wéré di la ca baax ak la ca baaxut lam war a fas ak lam war a fas ci digganteem ak boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diineem ji su demee ba fas loolu kooku jeex na kooku diine ji ci boppam xam na ko maanaam dëgg-dëgg xam na fan fan la war a tàmbalee moo tax loolu ëpp naa sàggane ci jullit bi kooku li ñu tuddee alfiqhul akbar moo tax sax am na ci benn téere boo xam ne ñu ngi koy askanale kenn ci ñi nga xam ne ñooy ñeenti eh, kilifay njiit yi nga xam ne ngir dafa am ñeenti ngir yoo xam ne yu siiw lañ ci ngiri ahlu sunna bokk na ci ka ca jiitu de al imam abu xanifa rahmatullahi alayhi kooku ñu ngi koy askamale benn la bi ñu wax tudde al mooy fiq bi gën a màgg bul jàpp ne mukk ay masalay fiq la ci ci dajale mooy yi ñu xam ni ay jullee ci woor ak yooyu déedéet mu ngi ci dajale lu ci wàllu pas-pas pasteefu doomu aadama ji moo tax loolu jar a xel la ñaareelu fiq bi moo li ñu tuddee al fiqhu al asghar mooy fiq bu ndaw bi mooy li aju ci al ilm al xalaali wal xaraam mooy aju ci lu xaraam ak lu dagan yi dagan ak yi xaraam mooy lu aju ci ni ñuy jàppoog ni ñuy julleeg ni ñuy wooreeg yooyu loolu itam day dugalaale lay defar loola li nga xamee ne mooy tax boo defee loola man fee nekk te mooy jikko yu rafet jëflante bu rafet mooy suluk mooy manhaj mooy doxalin ndax ki ki jàng loolu da koy fas yéene pratiquer pratique yi nag faaw day doon loo xam ne day am lu koy taawu luy tax mu mën a rafet te moo di ay teggin loolu lu jar a bàyyi xel la. bu loolu jàllee danañ jàng importance bi nga xam ne am na importance tomb bii nag bokk na ci ñi may gën a yitteel mooy sàkkatu xam-xam yi importance bi nga xam ne am na ko importance mooy téere bu mu mën a doon boo koy jàngalee nga fexe ba confiance ko maanaam wóoral ko ci. askamele gi ñu koy askanale ki taalif nga wóoral ko ci moom mu doon xam ne askanale gu wóor la gu wér la nga ne ki koy jàng dina yëg ne muy jàng moom buñ ko ko taalif mu nangam la nangam moo ko taalif borom dana ci am confiance bu dëgër tax yow mi jàngal da nga koo confiance al ko koo wóoral askanale gi dafa da ko ko wóoralal ba mu nekk lu wér moom xam ko. loolu lu munta ñàkk la lu ko waral moo di bu fekkee defoo noonu rek maanaam ñi nga xamee ne dañuy jéem a diingat di jéem a dal ci kaw ahlu sunna wala ñuy jéem a diingat li nga xam ne mooy diine ji wala ñuy jéem a wutal seen bopp aw lay boo xam ne mën nañ caa sukkandiku ba tax téere boobu dëgg gi ci nekk ñu lank bañ koo jël léeg-léeg mën nañoo sukkandiku ci ne la ah yow kat ci téere bi nga ko jëlee kan moo la wax ne nangam moo ko taalif di indi jëm indi ay sikk saaka ak i lent ci xelu doomu aadama yi ba dëgg nga nekk ci téere ba ñoom duñ ko mën a jàpp su boobaa loolu fan ngay mën a jaar bañ xamal leen ci lii kat lu wér la mooy faaw da ngay da nga seen loxo ci téere bi lu wóor la ci ne kii moom moo ko taalif te loolu nag ay preuve lay laaj ay lay laaj kon loolu jara bàyyi xel la jara jara bàyyi xel la su fekkee nit day indi jéem a indi ay lënt ak i sàkk ci ne téere bi li ci nekk wérut ndax ki ngeen koy askan ne taalifu ko ah fan ngeen mën a jaar ba nit ñi xam ne li nekk ci téere bi lu wér la mooy faaw da nga koy wóoral loolu lu jar a xel la ma ko judi beneen bi mooy léeg-léeg am nekk ci biir loo xam ne dëppoo wut ak pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa am na yu nekk ca biir moom téere ba loo xam ne du dëppook pas-pas ahlu sunna wal jamaa wala sax pas li muy jàngale dëppoot ahlu sunna wal jamaa su boobaa bu fekkee dañoo wax ne kii moom moo ko taalif fan ngay jaar ba weddi ko faaw day ajowoo ci tawsiq moo lu jar a bàyyi xel la lu jar a jar bàyyi xel la maanaam dëpp man mën naa wax sax contraire bi mooy dëppoo gi muy dëppook pas-pasu ahlu sunnati wal jamaat mu nekk ci biir li muy jàngale mu dëppoog loolu man li ma njëkk wax mooy ñàkk a eh, juyoog pas-pas ahlu sunna wal jamaa moom loolu su boobaa lu mel noonu ku bokk ku askanoo ci as-salafu saalih loolu du ca nekk wax mooy téere bi la ca nekk di ay masala yoo xam ne dafa nekk ci dafa aju ci masala pas-pas te mu dëppoog pas-pas ahlu sunnati am ñu koy jéem a weddi fii di wax ne loolu nekkul lu wér su boobaa fan ngay mën a jaar ba xamal nit ñi ci ne lii moo war a nekk seen pas-pas parce que ki ngeen di jéem a topp nga mooy imaam Maalik lii la façon te téere bii ki ko taalif kenn la ci kàngami ngirum imam Malik fan ngay mën a jaar ba gëm ne kon pas-pas bi mooy pas-pas ahlu sunna wal jamaa mooy faaw da ngay confiance al téere bi askan bi ngay askan mën a ki taalif dafay doon loo xamee lu wóor lay doon ci moom ba benn sikk sàkka du ci nekk te dolli ko waat moo di même su fekkee dañ ko koy askamale te nekkul lu wér wala maanaam amuñu ay preuve yu ñuy wan ne moom mii moo ko taalif waaye dañ ko koy askamele léegi-léeg lii wane ne moom askanale nekk nekk na lu wér mooy la nekk ca biir téere ba mooy pas masala yooyu moo tax ñuy wax ne madmuunu al matni yashfau yashfauhu yani dalil min adillati sixati nisba maanaam bu fekkee lil téere bi làmboo li nekk ca biir dafa doon loo xamee ne lu wér la loo xam ne dalay leer naññ ci ne kañ koy askamele loolu la façon loolu même su fekkee sax yenn mënuñu am ay preuve yu leer naññi naññi sax yu wane ne moom moo ko taalif sax buñ ko koy askamele borom xam-xam buñ koy askamele dañ koy jàpp lu ko waral mooy lam façon dafa nekk ci biir téere moo tax loolu itam lu jar a bàyyi xel la ci ndaw liy sàkk ko xam-xam mu bàyyi ko xel léeg-léeg xóotal lool ci askamele téere bi ci la diw sàngam moom moo ko taalif xóotal ci léeg lool lool léeg-léeg dana jafe waaye nag da ngay xool nag mat na bi nekk ci biir te it ay waroom xam-xam wax ko ci ne moom moo ko taalif da ngay xool la téere bi làmboo su fekkee téere bi dafa làmboo loo xam ne wóor na ne yàlla ci ni kii nii ci ci yi nga jot a jàng ci moom moom la façon su boobaa xalaas dañ koy bàyyi mu jàll. nit ki buy nekk fii di coow wala mu nekk mu dugg ca kooku moo tax léeg-léeg la tax ñuy aajowoo di wóoral di confiance al téere bi. ak wéram ci askan wi ko askan wi ko ko taalif mooy léeg-léeg bu fekkee dafa am ñuy jéem a taxaw ñuy jéem a adversaire taxaw di jéem a weddi téere bi wala yi ci nekk ñu ciy jéem a sikk saakaloo kii la chèque ci ne waxoon démb rek téereem boobu ñu tuddee ar-Risaala téereem moom boroom xam-xam yi li ñu wax mooy xanaa amut maanaam dafa tasaaroo ci Afrique moom Afrique moom dafay tasaaroo même sax boo génnee Afrique tasaaroo na fa. boo génnee boo demee asi tasaaroo na fa ko téere bu am barke kon kii ku Séné ku waa Sénégal doy looloo moo tax ñu jàng ab téereem te li ci gën a yéeme mooy njëlbeenu risaala boobu la muy jàngale mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa loolu jërë bàyyi xel xanaa kenn ñi muut a wax ñi nga xam ne sax a ay tappalekat lañ kenn ñi muut a wax ne moom taalifu ko te la nekk ca biir téere boobu dafa juyoog lool pas-pas bi lu ëpp senegal waa Sénégal fas mooy aqidatul al aqiba al ashariya téere boobu benn téere ba la ca nekk dafa jiyoog pas-pas boobu kon lu tee ñu bàyyi ko te topp téere boobu wala kon fiq fiq bi rek moo leen doy waaye bu dee pas-pas bi doyu loolu lu jar bàyyi xel la loolu contradictoire féete ko kaw yooyu jàng yaa ngi benn téere téere bi nga ne man lii bu dee ci pas lii doyu ma waaye lee moom doy loolu mooy la kon ki juru jàng ginnaaw pas-pasam li gën a garaaw li gën a nekk nécessité ci nit bu fekkee looy doyule kon ñi na ngay jaamoo yàlla ci noo ko jëlee ci moom koo xam ne pas-pasam baaxut yow da ngaa jàpp ne pas-pasam baaxut kon lan moo tax sa wàllu jaamu yàlla nga koy jëlee ci moom ndax nit ki su fekkee pas-pasam baaxut kenn na muy jàngalee jaamu yàlla mun ta baax parce que pas-pas bu baaxut na ngay jaamu yàlla mënut a baax kon loolu ay mbir la yoo xam ne ñu taxaw seetlu la yu jar a bàyyi xel yu jar a jar a bàyyi xel euh, kon. yii ay tomb la yoo xam ne yu nekk dafa doonoon yoo xam ne yu mënutoon a ñàkk la ci ñu xam ko téere bi nag comme ni ngeen ko xame askamale gi ñu koy askamale mu allif bi a wéer la loolu danaa ci gën a def ak leeral ba ak jàmm waaye ne tey jii bëggoon a indi ab laytaay rek pour nga xam lu mel noona bàyyi ko xel ci ne boroom xam-xam yi li ñuy wax ci téere ci ne nangam moo ko taalif bàyyil xel ci kookii ndax kii loo soriwul lool as salafu parce que mi ngi doon dund ci li nga xam ne mooy ñetteelu siècle bi wala ñu ne ñeenteelu siècle bi ci la doon dund kon kooku la chaque ci ne soriwul as-salafu saalih sax eh, am na ci dongay as-salafu wala ci dongay seeni donga ñoo xam ne jamononte ak ñoom jamononte na ak ñoom kon kooku la chaque ci ne bu dee waa Sénégal la wax ne ngirum Imaam Maalik lañ bokk ci kàngam yi gën a mag ci ngirum bal bokk ci ñi nga xam ne dañuy jàng ak ay téereem kon nag jàpp naa ne bu indee ab téere boo xam ne da ci jàngale lépp rees na ko mën a jël su fekkee daa am lu ci nekk ci pas-pas loo xam ne dafa juyook la nga façon jaadu na nga bàyyi ko topp li nga xam ne mooy dëgg loolu mooy li jaadu loolu dañ koy wax ngir leeral ci ne ñu baree bari seen diima dañ koy te ci nit wa illa moom jëmmu ji imaam Malik ak ñoom ñëpp eh, li tax rek ñuy dellu ci ñoom mooy dañoo toppoon sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye li nga xamee ne mooy yamukaay ba mooy sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii ñuy jàngale da summa daf koo jàngale maanaam mooy sunna looloo taxaw duur ne dañ koy jël ngir ne ñoom ñoo ko jàngale waaye dañ koy jël ngir ne dafa sax ci sunna maanaam sunna ko jàngale waaye dañuy indi loolu indi teg leen ko teg teg ko ci seen kanam rek parce que ñu bëree bari daanaka seen nit seen diine ci diine ay jëmm ci lañ koy faral di teg ay nit ak yu mel noonu ñoo xam ne dañ leen teg ñu nekk baaraas ci seen kanam nga xamee ne lu ñu wax rek loolu la ñuy wax lu ñu wax waxuñ ko kooku lañ leen di wax mooy kon imaam Malik day li nekk ci téere bi ay waxam la li nekk ci téere bi pas-pasam la li nekk ci téere téere bi mététoom la doxilan doxalinam la kon nag ki doon wër dëgg mi ngi noona kon loolu lu jar bàyyi xel la incha allah eh, bu subaak jàmm dana ñëw ci askamele téere bi ki nga xamee ne moo di muallif bi mooy ko ko taarif waaye la ci jiitu ci li ñuy wax moo di téere bi tur bi mi ngi tudd aljaamiu fi sunani wal aadaabi wal maghazi wa taarix loolu mooy turu téere bi loo xam ne aljaami mooy lu dajale xam ne dafa dajale dafa ëmb lu bari aju ci wàllu ay pas-pas fi sunan sunan googu day làmboo ñaari mbir day làmboo aju ci wàllu pas-pas ci li mu war a fas parce que téere bi loolu la njëkk jiital mooy la aju ci wàllu pas-pas rawatina buntu bu njëkk ba danañ ci ñëw bu suba ak jàmm incha allah ay jikko aju ci wàllu pas-pas beneen bi ñaareel bi mooy aju ci wàllu pratique mooy appliqué nit ki méthode am doxalinam fi war a jaar war a jaamoo yàlla ak ni ko war a defee ak beneen la ca tegewaat mooy wal aadaa bi ak i teggin ay ngëneel yoo xam ne ay teggin la nit ki war koo def ak yu aju ci wàllu ay ngëneel yoo xam ne nit ki ko war a di def waaye wal magazi ak lu aju ci wàllu ay xare yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare na ko waaye at wa taarix ak lu aju ci wàllu histoire ci wàllu euh, li nga xam ne moo di lu ci wàllu doxaliinu jamono kon lii mooy li aju woon ci loo xam ne waroon nañ ko indi ci darsu tey bi incha allah bu subaak jaamu ñu dugg ci askan wi téere bi mu àllif bi nekk bi nekk lu wér xam la itam téere bi.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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله